A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah. Wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Amma ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil baqara. Ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. tilka rusulu faddalnaa ba'dahum ala ba'd minhum man kallama allahu wa rafa'a ba'dahum darajaat wa aataynaa ciisa bna maryama albayinaati wa ayyadnaahu bi ruuxil qudus walaw shaa allahu maqtatala alladina min baadihim min baadi maa jaatuhum albayinaatu walakin ixtalafuu fa minhum man aamana wa minhum man kafar walaw shaa allahu maqtataluu walakin allaha yafcalu maa yuriid suñu boroom tabaaraka wa taala di wàcc laayaab mi nga xamante ne mooy tàmbale li nga xam ne mooy juzu thalis muy li nga xam ne xaaju ñetteelu xaaj bi ci alquran boo jógee muy ci suuratul baqara mu ne kon muy laayaam ñaar téeméer bi ak juróom fukk ak ñett mu ne tilkar rusulu yonente yaa ngoongale xam nga tuddaloon na la ci jamono yee bi ñu génnee ci jataay yee ñu génn yonente boo bale ñuy ne Samwil la ñeena Yusha ibn Nun ba doon wax mbooloo moomoo ci ba banu Israil ña ko doon laaj mu borom bi yebal leen ki nga xamante ne ab ab ndaw ab ab buur boo xam ne ngir ñu mën a xare ci yoonu yàlla gisoon nañu tuddoon nañ ci xare boobu Seydina Daawud tamit alayhi salaatu wassalaam ak yeneen yonent yoo xamante ne ni suñu borom tudd na ci saar bi mu ne tilka loole tilkar rusulu yonent yaa ngoongale alayhimu salaatu wassalaam faddal naa ñun ñoo gënale baadahum lenn kenn ci ñoom ala baadin ca ña ca des ñépp mooy seydinaa muhammad mi mu wax ci laaya bi nga xam ne moo topp mooy jeexitalu laaya biñ génn din naan ko wa innaka laminal mursaliin naan ko dëgg-dëgg yow laminal mursaliina bokk nga ci ñu yónne alayhimu wassalaam moom moo mële gënale ci ñoom ñépp waaye tilka rusul yonent yaa ngi noo nale alayhim salaatu wassalaam faddal naa ñun ñoo gënale bandahum lenn ci ñoom ala bandim ci leneen yi loolu moo tax yonent yëpp bokkuñuy daraja walla <coughs> ndax ñi nga xam ne ñoom lañ naan ulul azmi ñoom ñoo gën a màgg ñoom seydinaa nuux ñoom seydinaa ibrahim seydinaa muusa ñoom seydinaa isa ak seen sang mi seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye tamit ak yenent yi nga xamante ne ñoo nekk ci alquran ñoo gën a màgg ñi nga xam ne suñu boroom tudd leen ci alquran comme ñi nga xamante ne nii noonee la leere kon mu ne moo gën a leen li ci kaw leneen li minhum te loolu nag mooy ci ci domaine yëpp échelle yëpp ñi gën kawe la crème de la créature ñi gën a kawe ci yàlla bind dañoo gën borom bi daa def ay gën ay ay ay daraja yu wute ñi yoo xam ñi ñiy gën ñi voilà naka noonu fépp xatta malaaka yi dañoo ay sang ñoo xam ne kuru bi karu bi yu ne yéeg façon yooyu muqarrabuna yu kare yi ñi nga xamante ne nii ak ñooñoo ak ñi nga xam ne ñeneen xafala yeeg façon yu nekk ak yooyu ak xamalatul arsh yu bari nga xam ne ñoon ñëpp tamit ci muqarrabuna yi lañ bokk mooy façon yooyu noonu suñu borom ni mu def noonu ak malaaka yi nga xam ne ñoom ci kaw suuf la leen borom bi di yóbbu ak ñi nga xamante ne nii ci air yeeg ci suuf seeg ak ci ndox meeg fu ne mooy ne ñooñu ñëpp suñu borom tamit fu nekk dafa def ay échelle ñoo xamante ne nii ñii la gënale ci ñeneen ñi neka noonu nag mooy ñi gën a baax ci kaw suuf ci mbindeefu yàlla yi noonu la naka noonu yi ba ci suufu suuf noonu la foofu dem fu ne te nag ci wàllu gënal kon suñu borom xamal nañu ci histoire Taalut bi këne nekkul li nit ñi jàpp naa ah. walla bari na lu nit ñi jàpp lu bari sax lu nit ñi jàpp ne lii la du du demee noonu moo tax gaay ba bañ leen ne tànnal nañ leen Taalut mu yéem leen nguur nan lañuy dee nan lay amee nguur suñu kaw mu ne nag yonent yaa ngoogu de alayhimu salaatu wassalaam <coughs> alhamdulillah faddalnaa ñun ñoo gënale de ba'dahum lenn li ci ñoom ala ba'din ci leneen li minhum am na ci ñoom yonent yooyu alayhimu salaatu wassalaam man koo xamante ne ni kallama Allah borom bi dafa wax ak moom directement muy Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam mi borom bi ne wa kallama Allahu Muusa takliima ne Seydina ne yonent ne ma borom wa kallama wax naag borom bi tabaaraka wa taala de wax naag Muusa Seydina Muusa takliima alayhi salaatu wassalaam mu ne kon am na ci ñoom ñoo xam ne borom bi daa wax ak ñoom direct wa rafa mu yëkkati ba'dahum lenn li ci ñoom daraja ci ay daraja ci kaw ñeneen ñi mu ne wa aatayna ta bokk na ci ñooñu nga xam ne da leen a jox leen ay daraja yu kawe mu ne wa aataynaa te jox nañ Isa ibn Maryama Seydina Isa di doomi ndaw sañu naan Maryam alayhim assalaatu wassalaam al bayyinaat yi nga xam ne ñooy yu leer yi përëw ya ko jox yi nga xamante ne yooyu yëpp ñëw dindi seen ya gaa yi nee woon waaye yi wane ne borom bi tabaraka wa taala moo ko yónni te moom mii du doomu yàlla wal iyaadu billah ndawu yàlla la wa ayyadnaahu nee na ba ma ko joxee preuve ya nga xam ne war naa tax gaa yi war koo gëm wa ayyadnaahu ma dimbalee ko dëgëral ko bi ruuxul qudus ci ruuxul qudus ruuxul qudus am na wax yi da cee bari am na ñu ne mooy seydinaa jibrilu alayhi salaatu wassalaam muy ruux gu sell gi gi nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala doon ko dimbalee waaye tamit am ñu ne mooy ruux gi mu wal ci ñoom ci moom ah <coughs> wa nafaxnaa fiihi wa nafaxnaa fiihi min ruuhinaa comme lam waxoon te suuratu euh, fële ba muy ba muy jee tahrim foofu fële wa maryama ibnata imrana allati ahsanat farjaha fa nafaxna fiihi min ruuxina mu ne waaw ruux boobu la lay wax de moom la ëfoon moo tax ñu naan ko isa ruuxullah seydina isa almasih di ruuxu borom bi tabaraka wa taala mu ne walaw shaa allahu bu sooboon borom bi tabaraka wa taala maqtatala alladina min baadihim gis nga nag ñi ñëw ca gannaaw yonent ya alayhim salaatu wassalaam waroon a teg seen tànk fa ko yonent ya alayhim salaatu wassalaam tegoon ñu ne ko fi dégg di wute ci ngëm-ngëm ak li nga xamante ne topp ñenn ñi seen bakkan ba tax ñuy daal di xare seen biir di xare seen biir takk ay guerre yu bari des guerres interreligieuses yoo xamante ni ñoom ñoo bokk ak luñ gëm waaye di xare ku nekk di jàpp ndax le fanatisme ak réer mu ne bu sooboon borom bi tabaaraka wa taala ñi nga xam ne ñoo ñëw ca seen gannaaw ñoom yonent yoo yele alayhimu salaatu wassalaam doonu ñoon rayante di faatantey bakkan yu bari mim baadi yim seen ginnaaw mim baadi ginnaaw ba nga xamante ne nii maa jaatuhumul bayyinaat ci la leen preuve yu leer yi leen seen yonent alayhimu salaatu wassalaam sooboon borom bi doonu ñoon faatante walakin ixtalafu waaye li am ba des dañoo wute bàyyi fi leer gi ma leen fi indi lool ku nekk topp la nga topp ña ci téewoon bariwul ba pare ñeneen ñi jàpp ne ñoom ñoo war a ñoo yor dëgg gi te képp ku toppul li ñu topp ñu xare yow mu ne moo tax fa minhum am na ci ñoom man koo xamante ne nii amana gëm na wa minhum am na ci ñoom man kafar koo xam ne li ma fi indi woon te wàcc ko fi dañ koo weddi daal koy teg ko leneen mu ne sooboon borom bi tabaaraka wa taala ba léegi maqtatalu doonuñu woon xare di rayante seen de walakin allah yafalu ma yurid waaye nag borom bi tabaaraka wa taala daa fekk ne mooy def lu ko soob xam mel nii damoo daloon yonent yi fi jógoon na ah, mooy yahuud yeek ñooñu <coughs> dañ doon faatante seen biir léeg ak ñi nga xam ne chrétiens yi <laughs> waaye jullit ñi loolu la moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon nañ la fi ñaan yam waxoon ne damaa ñaan sama borom ñetti mbir mu xañ ma mu may ma ñaari xaj ma benn bi waxoon naa ne benn mooy boo ne boobu nag mu ne woon suñu borom daf daf ma koo xaj mayu ma ko mooy <coughs> ñoom ñuy ñuy muy muy ñël ñenn ñi di ko sombërtal ci kaw ñeneen ñi ñuy faatante lool loolu lay am léegi mu ne loolu ñaanoon naa bu moom su borom bi bu mu bu mu ko def sama xeet mais borom bi mayu ma ko loolu moo tax ngay mën a gis ay jullit di faat ay jullit wal iyaadu billaah mu nekk fitna gu rëy rëy te garaaw lool mu ne yaa ayyuhal yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal anfiqu dépenser leen mimma razaqnaakum ci li nga xamante ne nii moom lañ leen wërsëgal min qabli laata ay yaati ya lay dikk yawmun bés boo xam ne laa bay'un fi amulug yaxantu keroog de gis nga lépp loo xamante ne ci lu baax weccoo woo ko woon ba ngay am alal fii def ko ci yoonu yàlla bu ëllëgee fii ci kaw suuf defoo commerce ngir sa borom wooy foofu manu fa nekk de laa bay'un amulug jaay fii fii foo fële wala sama bopp borom bi baal ma def lii bu ko defee nga ba ma déedéet loolu amul looy jaay naan bu ko defee yóbbaale naa ay dollar ak dalasi wala ay franc CFA wala ay ay dollaraat bu ko defee man daal ay euro yaat bu ko defee man man naa cee génn mën a déedéet foofu am njaay amu fa de am yaxandu amu fa de wala xulla ak damit copinage copinage ak kii sama ma nan yi comme dina ma ci génne grawul a affaire corruption yooyu ak yi nga xamante nii <clears throat> ah affaire doxal sama kii laa xam loolu du fa am de loolu du fa jariñ dara rawatina yéeféer yi du leen jariñ non non loolu moom xaritoo ko moom du jariñ moo tax mu ne woon alaxilla gis nga ñiy copain causo di xaritoo yow may gis nga bu keroog yow mal qiyaam lenn li ci ñoom dañuy nekk ay noon ba mu des ñu ragal yàlla kon moo tax bu ne laa bay on amulug jaay foofule wala xulla xaritoo mooy yi nga xamante ne gëmuñu yàlla te yàlla lalul woon xaritoo googale voilà sinon bu doon xaritoo bu yàlla kii bañaan taxaw looloo dëgër looloo baax borom bi dina ko leeral mu ne shafaa te du fa jariñ benn rammu façon yu mel ni yéeféer yi boo ne leen yéen ne yéen moom euh, shafaa du fa jariñ de dara dinañu wax ci laaya bi ci tegu du laayatul kursi yu ñi lan la shafaa mooy ram mu kañ lay jariñ ak kan la dul jariñ waaye bu dee yéeféer yi moom walla shafaa foofu moom amul de mooy mu ngi koy artu way ngëm yàlla yi ngir wan ne képp ku teguwul ci yoon wii gis nga li dal yéeféer yi ba lii amu fa amulum njaay amul xaritoo amuluk rammu mooy attention yéen way ngëm yàlla yi yéen laay wax de fii kese laa bokk taxul nga jëf dara comme ni yonent ma lay saab saab waxoon képp koo xamante ne nii sa say jëf yu baax jëf say jëf